suñ jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci njeextalu xew-xew yi nga xam ne ñoo xew ginnaaw ghazwatu badrin te ñu bokk ci ghazwatu badrin ba léegi ndax ñu ngi woon ci masalatul usaara di li nga xamante ne nii mooy euh, masala prisonnier yi gisoon nañu ni nga xamante ne ni noonu lañ doon dunde noonu lañ doon dunde madinatul munawwara bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dellusee dalee na <coughs> tasaare di ci biir saxaaba yi radiyallahu anhum te ku ci jàppoon kenn yaa doon yor kooku waaye buñ demee ba manula nekk mooy ñeneen dañ leen di yor noonu lañ leen téye woon gisoon nañ condition yu baax yiñ doon dunde ñu gisoon exemple Seydina <coughs> euh, Mus'ab radiyallahu anhu frère bi di Abu Aziz ibn Umayr ibn Hashim bokkoon ci waa bani <coughs> Abdil waa bani Eh, abdiddar léegi nag ñu ne woon eh, gisoon nañ nekkoon kon àtte boobu bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon comme ni ko seydna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala wa arda waxoon ci xadiis boobu ne ci imaam Ahmad solo ko imaam Muslim tamit ak ñeneen kene yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu leen dégloo ba pare dafa penché wu ci li nga xam ne moom la seydna abu bakr wax radiyallahu anhu waaye jëlul man seydna omar li nga xam ne moom laa wax gisoon nañ aay yi ci wàccoon mujj gi suñu boroom daldi leen daganalal ba ilaa yawmiddiin daganal ko xeet wi li nga xam ne mooy butin de guerre ak yi nga xam ne mooy rançon ak racheter bu ñu racheter seen bopp prisonniers yi alal biñ ciy jóge biñ ciy jëlee loolu benn àtte la tey dañ ne woon dañuy gis prisonniers yi léegi waa Makka dara desul nag comme que léegi yëg nañ ne moom mbir mi moom ah racheter gaa yi rekk a fi des te ñoom it xamoon nañ ko loolu woo taxoon ñu doon wax naan bu leen njëkkante bu leen njëkkante di jëli seen prisonniers yi naan <clears throat> comme ni ñu ko gise woon naan doon wax woom waa Makka ba ñu nee ca seen jooy ya naan wala tab'athu fi asraakum xatta tastanu bihim laa yarabu aleykum muhammadun sallallahu alayhi wasallam wa asxaabuhu fil noonu wax naan bu leen njëkkante nag def leen ndànk ba dajale lu bari njëkkante nag émotion bi jàpp ñu rey gi ñu rey ci ñu ñu bari kilifa yu bari jàpp ñu tamit ñu ne comme que am nañu des ñu jàpp prisonnier nañ gaaw dem jëli racheter seen liberté nañu def ndànk ndax bu ñu njëkkantee ba dem dañuy ragal ñu dem duñu fekk dajalewuñ alal joo xamante ne ni doy na pour racheter seen liberté ndax buñ demee Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam saxaabaam yi tem ñu taral ci ñun dina mettil affaire yi laaj ñu lu bari loolu loolu nag benn àtte rekk la mooy bala ñu ñëw ci ñenn ci ñi nga xam ne ak naka lañ leen racheter dañuy wax <coughs> muy masala boo xam ne masala fiqhiya la muy lan mooy sooru prisonnier ci l'islam sooru prisonnier yi ci lislaam lan mooy seen soor mooy xare bu amee ci lislaam ba suñu boroom subhaanahu wa taala def jullit ñi gañe ñu daldi jàpp ay prisonniers ci yéeféer yi lan mooy sooru ñooñu leen àtte la sharia teg yoo xamante ne nii moom mooy àtte yi nga xam ne ñoo war a daw ci ñoom te moom lañ war a appliquer yooyu àtte ñooy ñooy yan <clears throat> ah. loolu ci ghazwatu badrin bi la feeñe muy tontub suñu laaj yooyu mooy ne ñenn ñi règle bi ñu gis sànq bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax te ci xadiis Abdullah ibn Mas'ud bi ak bu Seydina Omar bi laa yanfalitu ahadun minhum illa bi fidaa'in aw darbatu unuq bu leen bàyyi kenn ci prisonnier Makka yi tey Quraysh ñu dem lu dul ñu joxe rançon wala ñu dóor seen doq loolu joxe rançon bi benn àtte la loolu nag du n'importe kii moo koy décider ñu ngi tontu suñu laaj bi lan mooy sooru prisonnier ci l'islam mais mooy prisonnier yi xam ne duñu ay jullit looloo tax ñuy wax xare am bañ jàpp leen yonent mi aleyhi salaatu wassalaam dafa tëral kënee loolu imaam bi mooy seet mooy waxi tey man nañ ko tuddee le amir bi wala le chef de guerre wala ki nga xam ne président de la république walla ministre bi chargé wu affaire yooyu wala même chef d'état chef de d'état chef mooy chef d'état-major des armées bu dee dañ ko cee jox ndigal mooy président bi mooy ñooñu en tout cas ki jiite moom mooy décider taay décision du génn ci lii yi ñu bëgg a wax soit mu daldi leen euh, rey loolu foo ko teg ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam keroog moo tax ma ne la woon keroog bi ñuy gis rey gi nga xam ne moom lañu rey Uqba ibn abi Mu'ayt ak an-Nadr ibn ma ne la woon jàppal ci affaire prisonniers yi jàppal benn lu am solo gi téye ko accès gu nag fu ñu koy waxe ne bu ñu fa accès dinañ soxlawaat lii mooy ne imaam bi mooy seet ci li nga xam ne moom la gis ne moo gën a soit ñoom ñépp walla ñenn ci ñoom mu décider ne ñii rey leen mooy li nga xam ne moom la dogal moom la moom lay doxal moom la àtte comme kon exemple ni mu reyee digale ñu rey an-Nadr ibn al-Harith ak ibn Abi Mu'ayt alayhima la'natullah loolu mooy àtte bu njëkk boo xam ne yi yépp choix la bu imaam bi xool selon lan maslaxaay xeet wi ak maslaxaay jamono jooju xeet wi lan mooy lan moo gën ci sooru prisonnier yi kon mu njëkk baagoo walla mu daldi leen laaj rançon ne prisonniers yi pour ñu libeere leen il faut ñu daal di joxe benn somm boo xam ne moom moo koy choisir ne somme tell la loolu nag obligé wul ñoom ñépp prisonniers yépp ñu ne benn somme la boo xam ne ñoom ñépp a koy fay comme ñu ne affaire bi 4 million ngay joxe pour nga mën a racheter li nga xam ne mooy liberté ak prisonnier mën na ne kii 4 million kee cinquante mille loolu mooy xool ak tamit ku nekk selon ay moyens mooy prisonniers yi li ñu man ndax laa yukallifu llahu nafsan illa wusaaha buur yàlla du teg benn bakkan lu dul lu mu man lool du jullit ñi rekk ñépp la moo tax euh, même jullit ñi euh, xeetu impo boobu nga xam ne moom la zimmi yi di fay muy état islamique dëkkub boo xam ne réew moo xam ne sharia fay daw te am ñoo xam ne du ñuy julli dëkk fa nekk ci dëkk bi dëkk fa ñooñu daa am du ñu joxe azaka déedéet ndax azaka boo dul wu nekkul loo xam ne même bu dee faratali ci yow ndax li nga xamante ni mooy suwa masala bañ fi waxoon boo fàttale ko xaw na yàgg nag halil kuffaaru na bi umuuri shariati am bi furu'i shariati am la est-ce que yéefér yi dañ leen di àttee ci li nga xam ne mooy branche sharia yi mooy lan mooy est-ce que ils sont responsables ci nga xam ne à part ngëm yàlla ngëm yonent bi alayhi salaatu salaam lool nga xam ne moom mooy base bi nga xam ne ku ko amul jarul ngay julli yooyu nga xam ne mooy fondement yi ñoom looloo tax weddi ko moo tax ñuy dem safara di fa sax ba faw mais est-ce que bu ñu julli bi nga xam ne farata la moom bu ñu ko deful dañ ci am bàkkaar le fait defuñu ko li gën a dëgër xilaafan lil xanafiya rahmatullah alayhim te waa jumhur daal di koy wax min al malikiya wa shafi'iyya wal xanaabila muy malikiya yi shafi'iyya yi xanaabila yi mooy ne ñooñu noonu seen ñàkk julli googu ak seen ñàkk a woor yooyu yi nekk farata yépp même bu dee yéeféer lañ bu ëllëgee yowmal qiyaam dañ leen ci mbugal ndax doonuñ ko woon def ndax la aaya ba wax bañ duggee safara ñu laaj leen ko salakakum fii saqar waaye yéefir yi lan moo leen dugal safara bu metti gii xanaa yëgu ngeen ko woon masuñ leen ko wax àddina ñu ne qaalu lam naku minal musallin ñun bokkuñu woon ci ñuy julli xoola mooy ne waxuñ ne gëmuñ woon yàlla moo tax ñu nekk safara bi mais dañoo dugg safara parce que bokkuñu woon ci ñuy julli doonuñu woon julli kon loolu day wane ne seen ñàkk julli boobu ñu ñàkkoon a julli dañ leen koo renforcer en plus mbugal niñ leen di mbugal safara ndax ñàkk gëm yàlla ñàkk gëm benn ci yonent yi aleyhim salaatu wassalaam kon mukallaf ñépp la moo tax jullit yéeféer même ñooñu di joxe impôt ci pays boo xam ne réewum jullit lañu ñu fay doxal charia même ñooñu noonu duñ jël ne ñoom ñépp ay bokk lu ñuy joxe déedéet moo tax seydna Umar ibn al-Khattab ba mu rombee benn màggat moo xam ne ci ñooñ la bokk doon dund Medinatul Munawwar foo fële ci dëkku lislaam bi lislaam nga xam ni mu yaatu woon gis waa ji di yalwaan mu nekk am paa bu mage mu ne ko looy def nii mu ne ko damay yalwaan mu ne ko lu tax ngay yalwaan mu ne ngir fay li nga xam ne mooy euh, impôt yi ma war a fay yi ma war a fay état bi ndax man mii laa mu ne ko ñun duñu la lekk bi nga di la laaj alal bi nga nekkee ndaw bi nga nekkee si digg doole nga ñëw ba nekk mag nii ba nekk màggat ñu continuer di la laaj dellul sa kër léegi sa nourriture ak lépp man maa ko yor allahu akbar gis nga loolu gis nga loolu mooy loolu la noonu lay demee moo tax buñ ñëwaatee ci suñu àtte yi mooy ne kon choix deuxième bi nga xam ne moom la imam bi di am ginnaaw ray gi soit mu laaj leen rançon soit mu laaj leen rançon te rançon boobu mën naa bañ a tolloo ci koo xam ne dafa am alal ju bari ak koo xamante ne amul ak sax koo xam ne li mu am bariwul ñooñu duñu tolloole loolu mooy deuxième choix troisième choix bu imam bi am di imi amir bi am ci prisonnier yi ñu jàpp ci toolu xare ñuy ay yéefér mooy euh, mu daldi leen baal am na choix ne xool ne li nga xam ne mooy maslaxa moo gën pour état bi moo gën pour réew mi mu gis ne prisonniers yi yooyu nag ay paramètres yu bari la yoo xam ne moom lay dajale bu jaree mu toog ut ay conseils yoo xam ne ñoom lay wëral toogal discuter ci affaires yi moo gën ndax wa shawirhum fil amr te loolu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam def te dinañ ci gën a ñëw ci mabda'us shura ci principe li nga xam ne mooy ashura ci ghazwatu badrin depuis début bi ba fin bi ni nga xam ne noonu la ko yonent bi alayhi saabu wasalaam jëmmale mën na ci consulter ñoo xam ne jàpp na ni ñii seen xel màcc na ci seen xam-xam màcc na ci ana lan mooy intérêt wu réewum jullit mi tey ci prisonnier yi bu ko neexee mu baal leen mooy troisième choix mu ne léegi bon prisonniers yi gaa dañu doon xeex bëggoon a fay leerut yàlla gi muy lislaam waaye gis nañ ni li gën a approprié mooy nañ leen baal libérer leen san rien loolu mën naa nekk ñépp mais it mën naa ci prisonniers yépp mais mën na nekk mu am ñoo xam ne ñoom lay tànn daal di leen libérer comme ni nga xam ne noonu lañu koy gisee incha allah fii nii ci ghazwatu badrin bii ñu nekk ci wàllu prisonniers yi ni ko yonent bi alayhi salaatu salaam doxale waaye nag bu ñu waxee rey gi ray gi mooy xale manu cee bokk xale ak jigéen ak ñu màgget ñooñu déedéet fekk bu dee ne bokkuñ ne bu dee yoo xam ne dañ leen a forme ci ay armée ñu nekk ay militaire de loolu beneen affaire la mooy loolu ñoom ci biir prisonniers yi lañ bokk ci ñii xeex lañ bokk bu boobaa ñoom àtte boobu man naa dal seen kaw ah waaw lan moo tax nga ne yow mën nañ ko may mën nañu may ñu ne loolu yonent bi alayhi salaatu salaam da koo def te dinañ ci ñëw que ni am na choix libérer gars yi noonu sans rien waaw te alquran yi loolu la wax ci suuratu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa ida laqitum alladina kafaru fa darba riqaabi xatta ida asxamtumuuhum fa shadd fa shuddu alwasaaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaa xatta tada'u alxarbu awzaaraha Allah Allah quraan neex suñu boroom wax ci suuratu seydina muhammad aleyhi salaatu wassalaam <coughs> ci wax àtte yi ñu wax nii wa ida fa ida laqitum alladina kafaru mu ne bu ngeen dajee ak ñi nga xamante ne dañoo weddi yàlla fa darbar riqaabi dóor leen mooy ci xeexu ci toolu xare pas romb ay nit ay yéeféer ci mbedd mi di leen dóor non wala yor sa jaasi wala yor sa sa say say say say mitrailleur wala say pistolet romb gaa yi daal di leen fetal ni wan non waxuñ la lool de lii mooy mooy koo xamante ni yéeféer bu lay xeex ngeen daje ci yoo mooy toolu xare champ de combat bi loolu la ne bu ngeen dajeek ñooñu fa ida laqiitum bu ngeen dajeek alladina kafaru ñi weddi yàlla te di leen xeex fa darbar riqaabi na ngeen dóor ci loos yi mooy na ngeen leen rey xatta ida asxantumuhum ba ngeen baril ak rey gi ñu leen di rey ak blessure ci ñoom mettre leen à genoux à néewal leen doole completement ba ñuy mënatee résister bu demee noonu nag fa suddul wasaaq mooy ngeen daldi leen yeew jàpp leen ay prisonniers ñi ci deewul ngeen jàpp leen leen ay prisonniers léegi nag bu ngeen leen jàppee prisonniers luy xew fa imma man nan ba'du wa imma fidaa suwaa ngeen ñëw bi ginaaw bi ngeen leen jàppee prisonnier lii nag du jullit bu ne lay wax mooy ki nga xam ne moo jiite soit moom mu jël fa imma man nan mu daldi leen bàyyi sans laaj leen dara libéré leen ne waa croix rouge wala ñooñu croix blanc euh, croissant blanc ne leen kaay leen ngeen jël ñii yóbbu leen seen dëkk prisonniers yi wala ñoom lañ indi ay affrété ay avion ñu delloo leen seeni prisonniers moo xam nag zone tampon la ñuy dajeeg fu man di nekk mu ne fa imma man nan ba'du wa imma fidaa a suwaa nag nga daldi def jël ranson ci ñoom ne leen bala fee kenn jógi comme ni yonent ma lay sarsam wax ni fokk nga joxe une so denn somme pour ñi ko xam ne ñoo man lool ak beneen somme pour ñi ku nekk fi nga tollu waaye fidaa boobu mu ne nag mooy deuxième bi xatta tadaa al xarbu awzaaraha ba li nga xam ne ñoom ci lañuy bàyyee di xeex ak yéen voilà ba ni nga xamante ne mu nekk paix daldi am seen diggante yéen ak yéeféer yi dootuñ leen xeex ngeen nekk ci li nga xamante ne ni mooy jàmmoo ah loolu mooy aaya yi nga xam ne ñoo ñëw di wax ci li nga xam ne mooy àtte boobu waaye gis nañ kon choix yooyu mais des na benn choix ci prisonniers yi boo xam ne kiy jiite moom la am mooy lan ginnaaw soit rey soit laaj alal euh, rançon soit lan mu baal leen walla am na beneen choix mu téye leen échanger leen ak ay prisonniers jullit yoo xam ne yéefar yi leen jàpp aha te loolu ci yii damay teg dañuy teg fondement yi nga xam ne mooy ak tey prisonnier ci l'islam lii nag ilaa mi diin la lii mooy sharia lii mooy sharia bi nga xam ne moom la suñu borom wàcce moom la yonent ma lay saab-saab jàngale mooy lii mooy àttey prisonnier léegi nag buñ ko gisee nii kaa yi ñuy tudd nii ci kuffaaru Quraysh ni dinañ ci gis ñoo xam ne dañ leen a rey gis jot nañ leen a gis muy Uqba ak an-Nadr ibn al-Harith ñooñ seen kaa tegu na nee ñoom ñaar rek lañ rek mu am ñeneen ñoo xam ne comme li mu wax ne bu fi kenn jóge lu dul mu joxe rançon mu joxe alal jënd boppam wala ñu dóor doqam wala ñu dóor doqam boobu mooy am na ci ñaar ñële ñu la cité léegi dinañ gis ni am na ci prisonniers yi ñoo xam ne ñoom yonent mi alayhi dalee na baal dalee na baal ndax xam nañ ne ñii bon amuñu baal nag mooy bàyyi nañ la nga dem doo joxee dara te duñ la ne yoreel nga ñu bor déedéet mooy demal yow tu es demal te te libre nga mooy baanañ la am na ci ñoo xamante ne ni ñoom dañ leen a échanger ak prisonniers yoo xam ne yéeféer yi ñoo leen jàpp loolu mooy àtte yaa ngoog ñeent kon àtte la yoo xam ne jàppal rey joxe rançon wala baale bàyyi ko mu dem yoonam wala ñu daal di leen téye ne gaa yi ñun nag gis nga yéen suñu prisonniers yi ngeen jàpp ci seen prison yi ñooñu lañ bëgg bu leen neexee nag loolu nag échange boobu bu leen neexee ñu jël benn yéefar échanger ko quinze jullit wala ñu jël deux yéefar échanger ko benn jullit mooy ne yooyu moom garaawul loolu man bu ci nekk mën na nekk mooy ne kon loolu mooy li nga xamante ne mooy àtte yi léegi mu des beneen ñeent lañu wax rey joxe xaalis mooy jënd sa bopp racheter sa liberté wala ñu baal la wala yow ñu téye ngir échanger la ak yeneen prisonniers yoo xam ne ay jullit la ñuy jàpp mu des beneen beneen bi mooy ñu ne leen yéen prisonniers yi ñu xool ci ñi nga xam ne ñoom ay boroomi xam-xam lañ ci ci domaine bu man di doon ndax boroom xam-xam l'islam nee lu benn xam-xam ñu ne prisonniers yi kat am na ci gaa yoo xam ne informatique rek lañ man ñu ne leen yéen moom gis ngeen xam nga lan mooy seen liberté nan ngeen di jote seen liberté da ngeen ñuy former da ngeen ñuy formeel tant de jeunes tant de jeunes ngeen ñuy formeel ngir lan ngir ñu man leen a ji bàyyi ngeen dem loolu fu mu tegu mooy ci prisonniers yii prisonniers yii imaam ahmad rahmatul yu badri imaam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi dafa solo ah ci sanad boo xam ne al sheikh ahmad shaakir nee isnaaduhu saxiix sanadam mooy ne bu dëgër la ah mooy bu wér la bu wér mu ne imaam ahmad daal di solo jële ci seydna abdullah ibn abbasir radiyallahu taala anhu wa an abi mu ne kaana naasun minal minal asra yawma badrin lam yakun lahum fida seydna abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mu ne dafa am ci ay gaa yoo xam ne ci prisonniers yi Makka yi keroog Badr bi ñu leen jàppee di leen Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam dafa am ci ñoom ñoo xamante ni nii lam yakun lahum fida amuñu woon loo xam ne moom lañ joxe rançon fa ja'ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fidaahum an yu'allimu awlaad al ansaar léegi nag yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen kantaa yéen comme que yéen moom lan mooy nekk seen li nga xam ne mooy euh, racheter seen liberte xam ngeen mooy lan mu ne mooy ngeen jàngal ñi ngeen xamante ne ni mooy euh, gone yi lamsaar yi mooy xale yi comme que ñoom dañoo mën a ji dañoo mooy <clears throat> ñooñu dañoo mën a bind an yu'allimu awlaadal ansaari alkitaaba bind te ko wax jàng bind wax wax jàng liir muy ñooñu ñoom seen xam-xam bi ñu am moom lañuy transmettre seen matière grise lañuy ñuy jàngal ay gone ba ñoom bu ko defee ñoom ñu xam mën a bind ba pare loolu di law ñoom ñu formel ñeneen fajaa léegi nag biñ defee loolu am benn gone fajaa xulaamun yawman yabki ilaa abi léegi nag ñooñu nga xam ne ñoom joxewuñu rançon léegi ñoom lii racheter seen kii mooy ñu jàngal gaay ba seen formation pare xale yi bañ mën a bind voilà buñ mënee bind rek ñoom léegi mën nañoo ñu libérer leen ñu ñibbi mag am benn gone boo xam ne dafa ñibbisi benn xale ci xale yi lansaari radiyallahu anhu jóge ci ki nga xam ne moo ko doon jàngal ci mushrik boobu ñu jàpp keroog ban mu ñëw di jooy ñëw ci baayam di jooy mu ne ko maa sha'nuka mu ne ko darabani muallimi mu ne ko sama ki nga xamante ne nii mooy sama ki may jàngal de moo ma dóor baay ji ne qaala alxabiis ku bon ki mu doon yatlubu bi daxli badrin wallahi laa tatiihi abada <laughs> mu dóor <laughs> dafa dóor gone gi gone gi di jooy ñëw ñibbisi di nettali ko bàyyi mu ne ko loo looy jooy mu ne ko sama sama maître bi de sama jàngalekat bi de moo ma doon dóor moo ma dóor tey mu mu ne ku yées ku mu doon fii mu ne ci yow lay jaar ngir jël revanche liñ leen duma badar amul kenn ku muy fayoo mu lay dóor yenn dóor yi ngir fay yu duma liñ leen duma wat naa ci yàlla ne dootoo fa dem dootoo jàngeeti sax <laughs> loolu mooy kon ñii mooy ne loolu lañ doon def loolu it na ko noon imaam loolu mooy riwaay imaam Ahmad bu wér la na ko noon imaam Ibn Sa'd daal na koy solo jële ko ci ash-Sha'bi di Abu Amir ash-Sha'bi rahmatullah alayhi nekkoon taabi'i bu mag boobu mu ne kaana ahlu makkata yaktuboon wa ahlul madina laa yaktuboon faman lam yakun lahu fida dufi'a ilayhi ashrat dufi'a ilayhi asharata ghulman ghilman dufi'a asharatu ghilmanin min ghilmanil madina ilayhi yu'allimuhum fa idha hadaqu fahum fahum fahum fidaa'u mu ne wa kaana Zayd ibn Thabit mimman ullim mu ne moom imaam ash-Sha'bi rahmatullah alayhi mu ne waa Makka ñoom dañ doon bind mooy ay nit lañ yoo xam ne dañu mënoon a bind mooy ne eh, eh, dañu amoon mënoon bind arab mënoon bind voilà waa Kanta waa Yasrib nag waa lu Medina ñoom ñoom mënuñu woon bind mooy la ñoom mënuñu woon lool. léegi nag bi nga xam ne Badar am na ñu jàpp gaa yi prisonnier ku ci nekk képp koo xam ne amoo loo jënd sa loo racheté sa bopp dañ lay diis xale ci xale yi Medina yi lañ lay jox. ci xare yi saxaaba yi radiyallahu anhum mu daal di leen jàngal fa ida xadaqu buñ demee nag ba man ba maîtriser li leen di jàngal muy bind bi loolu fahum fidaa'u léegi ku mooy buñ formé dix xale rek bañ mën a bind kooku léegi libre mu ne wa kaana Zayd ibn Thabit Seydina alhamdulilah Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu bokkoon ci kuttaabul wax yi ñu doon bindal wax yi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam euh, mimman ullima bokk na ci ñi nga xam ne manam bindam googu ba mu doon bind wax yi mu ngi ko jànge woon ci prisonnier Badr yi ñu jàppoon ñi ci doon jàngale kon loolu mooy euh, li nga xamante ne ni euh, mooy choix yi imaam bi am choix yaa ngokkoon jeex na rey walla mu ne indi leen xaalis alal tas sax man na bañ a doon alal kese ah mën na bañ a man na doon lu symbolique man na doon lu symbolique loo xam ne nit ki da koy joxe te yooyu yëpp insha allah dina ci ñëw comme qissatu Zaydna naa Zaynab ak moo bi muy jël si libéré si jëkkëram di Abul Aas ibn Rabia mën na doon tamit lu symbolique comme ab bague en or wala yu mel noonu mën naa nekk loolu lay racheter liberté wala ñu baal ko tout court demal dem leen ngeen ñibbi wala euh, mu ñu échanger ko ak ñu échanger prisonniers yi wala lenn ci ñoom ak ñeneen walla rek. bu mujj bi ñu daldi leen lan bu mujj bi ñu daldi euh, leen ne yéen dangeen ñi ci am expertise ci domaine bu man di doon gaa yi ñun dëkk bi dañoo soxla ci wàllu agronomie suñu culture bi daal suñu mbay mi daal xamul nu nu ñuy def ba moderniser ko prisonniers yi ñu am na ci koo xam ne moom c'est agronome hors pair loolu rek la xam kii gars yi ne ko nag kon nag léegi yow sa loolu noonu ngay former bul wax ñëw rek wax leen dem non lay former ay nit ba nga xam ne man nañu ko loolu nag imaam bi mooy xool ñaata la ñuy doon soit mu ne une classe laa lay jox boo leen former doy na bu ko defee loolu lu muy jur xam-xam boobu des ñu koy joxante di ko jàngal ñeneen ñi mu daal di law kon loolu mooy li nga xam ne ak tey li nga xam ne mooy prisonnier euh, ci euh, li nga xam ne mooy l'islam léegi nag bu ñu dellusee ci ñun fii ci léegi nag àtte yi wax naa la yenn yi alxuraan wax na ko wax na gis nañ suuratu seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam voilà imma man nan soit ngeen may leen ngeen baal leen bandu wa imma fidaa wala boog ngeen laaj leen rançon te façon yi ñu wax yi yéen nag ci loolu la mooy façon euh, échanger bi ci fidaa bi lay dugg mooy dañoo racheter seen bopp nan lañ ko racheter en libérant ñenn ñi des prisonniers musulmans yoo xam ne dañ ñu koy jox ñu doola libéré ñi wala am na fidaa ci biir ba léegi da ciy dugg mooy ne moom li mu jënde mooy xam-xamam bi mu am moom la échanger ak liberté mooy moom la former ay ni jàngale ko après yooyu yëpp nag day dugg ci imma man nan boobu mooy maye bi pendu wa imma fidaa a wala ñu daal di euh, daal di joxe loo xam ne moom la ñuy racheter seen liberté léegi nag bu ñu dellusee kon euh, àtte yaa naka la application bi amee léegi nag ñu ñëw ci Quraysh waa Quraysh ñoom bi ñu yëgee lii ñoom ñu doon wax naan bu ñu njëkkante prenons notre temps ndax bu ñu fa dem Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam ak saxaabaam yi daal di taral suñu kaw li nga xam ne mooy rançon bi ñii laaj ñoom nag bi ñu gisee ne kon soixante-dix jàpp nañ leen prisonnier ah <coughs> waaye ay prisonnier lañ yoo xam ne gisoon nañu seen nekkin ni mu neexewoon ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na saxaaba yi bi mu leen tasaaree ci ñoom istawso bil usara xayra maa ngi leen di dénk ci ñii di prisonnier yi yiiwu laa leen dénk ci ñoom mooy yor leen yor bu rafet loo loolu gisoon nañ ci ba gis exemple Abu Aziz comme niñ ko waxee sànk ci njalbeen bi léegi nag ah Quraysh kon loolu lañ waxoon que nañ leen def attention def leen ndànk bu ñu njëkkante mukk ba ñuy demee fële ah ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam mu ñuy laaj loo xam ne dafa ëpp imaam ibn isxaaq di ñu nettali léegi nag li ci tew mu ne wa kaana fil usaara abu wadaa mooy waa màkka léegi ñu ngi ci lan waa màkka ñu ngi yónnee ay nit ñoo xam ne pour ñu dem daldi racheter liberté wu seen prisonniers yi nga xam ne jullit ñi ko jàpp ci xare Badr imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an abiihi mu ne wa fil usaara abu wadaa ibnu dubayra assahmi fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallama inna lahu bi makkata bnan kayisan taajiran dha maal wa ka'annakum bihi qad jaa'a fi talabi fidaa'i abiihi ila aaxiri alxadiis imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi wa an abi mu ne wa kaana fil usaara abu wadaa mu ne bokkoon na ci prisonniers yi ñu jàppoon keroog badrin abu wadaa di ku ñuy wax abu wadaa ibnu dubayra di doomu ku ñuy wax dubayra as-sahmi bokkoon ci kojug waa banu waa sahm Ah, fa qaala rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne kon kenn ci prisonnier yaa ngi jàppal abu wadaa ñu ngi lim lenn ci prisonnier yi ak naka lañ leen libéré moo xam dañoo jënd ak alal seeni liberté wala yenn ci façon yi ñu wax sànq ban lañ ci def ak ñoom kenn ngi muy abu wadaa moom ci wadaa ci usaaraay ci prisonnier yi la bokkoon as-sahmi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax saxaaba yi ko jàppoon bi ne saxaaba yi radiyallahu inna lahu bi makkata ibnan ne nag gis ngeen abu wadaa mi am na màkka doom joo xam ne kayisan ku muus la taajiran mooy c'est un brillant il a un fils boo xamante ne c'est un fin commerçant grand commerçant la doomam bi za boroom alal la mu ne leen nag waka annakum bihi qad jaa fi talab fida'i abi mu ngi mel ni man rasulillah sallallahu alayhi maa ngi ko gis mu ngi ñëw ngir racheter li nga xam ne mooy liberté baayam bii di abu wadaa kon mooy kii moom manula bokk ci ñi nga xam ne dañuy laye ne amuñ dara nañ ko jéggal ndax prisonniers yi am nañ droit boobu ñëw ne laaj bon mooy dañuy laaj rek la nag man nañoo laaj seen ñi leen jàpp ne leen ah expliquer leen seen situation ndax man nga koo bañax a ab xeex rek entre jullit ak ñurul jullit ñu jàpp ci ay prisonniers lool bu ngeen leen jàppee man ngeen a bañ a xam lan mooy situation ku nekk lool nag dañ ciy tenir compte mooy da leen di déglu bu dee gis nga ne loolu mooy xam moo gën pour xeet wi ah bu la diw nee diw moom nga xam ne saay moom milliardaire la moom manu ñëw comme niñ koy gisee ci al-Abbas buñ ci accès moom ci prisonnier yi radiyallahu anhu manoo ñëw di laye ne noo man aw ma dara yonent naa lay saab saab nag ne kii nii doom na doom joo xam ne biir Makka jënd ak yaxanto rek la manta te boroom alal la mu ngi mel ni nag maa ngi ko gis muy ñëw ngir sàkku liberté doomam doo euh, baayam imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhima mu ne fa lamma qaalat qurayshun laa tajalu bi fidaayi asraakum laa ya'rabu aleykum muhammadun wa asxaabu sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an mu ne nag bi nga xam ne ci la quraysh ne doon wax naan eh, bu leen njëkkante nag bu leen gaaw bu leen gaaw njëkkante émotion bi jàpp leen ba ngeen di gaaw naan dangeen ngeen di dem ngir fay liberté jënd liberté seen prisonniers yi ñu jàpp fële Médina de def leen ndànk ba ñu dajale alal ju ko mat ñu dem bu ko defee Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam du taral ak saxaabaa bi du ñu taral suñu kaw ci li nga xam ne mooy euh, rançon bi ñuy laaj nañu dajale lu doy ba lu ñu laaj lu mu bari bari fekk ne ñun amoon nañ ko ndax bu ñu parax paraxee bu ñu demee ñu laaj ñu lopp lu ñu yor nag boobu beneen gàcce lay doon ci ñun léegi mu ne bi waa Quraysh nag di wax lool qaala al Mutallib ibn Abi Wadaa léegi al Mutallib mooy doomam jooju yonent mi alayhi salaatu salaam doon wax mu al Mutallib la tuddoon di doomi Abi Wadaa mi ñu jàpp keroog Badr as-Sahmi doom ji di almutallib ne woon Makka ne woon fin commerçant boobu yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax mu ne leen sadaqtum ci biti nii mu ne waa Quraysh wax ngeen dëgg de laa tajalu bu kenn yàkkamti bu kenn yàkkamti dem di libérer suñu prisonniers yi ak lu mu mën a doon doon ci ki ci ñun wan salla min layli wa qadima madina waaye loolu la wax waa Quraysh ndax bëggul indi discorde seen biir dëj bi ñu nekke kilifa yu mag yoon yi ñu rey nii ci xare bi xabaar bi dikkal ñu màkk yépp di jooy bëggu cee indi discorde comme que nag nee nañu ñoom waa Quraysh ñu naan da ngeen def ndànk nag bu kenn njëkkante dem di kii moom mu ne leen waaw wax ngeen dëgg bu kenn yàkkamti waaye mu bàyyi ba guddi jot mu rocceeku rocceeku ndànk jóge Màkka jël waruwaayam dem Madinatul Munawwar ala saakini afdalu salaatu wassalaam fa axada abaahu mu dem nag daal di racheter yóbbu alal ju bari boroom alal jënd liberté baayam bi arbaati alaafi dirhamin ci quatre mille dirham dërëm waa dërëmu Sénégal yi ah. <laughs> quatre mille dirham ci la jënde liberté baayam gaa joxe ko ñu bàyyi baayam mu daldi jël baayam fan talaka bihi mu ñibbee moom Quraysh waaw moom Abu Wada mooy premier prisonnier bu ñu libéré ci waa Quraysh keroog ndax doom ji moom manul woon lu dul libéré ji ko waa màkk yéen li ngeen wax dëgg la waaye mu roccee ku dem libéré ji baayam xadiis bi nag kon gis nañ ni imaam ibn Isaaq moo ko soloo ah imaam at-Tabari tamit dal dina koy soloo ci taariixam na ko noon imaam at-Tabaraani daal dina koy solo boroom al-Majmaa di imaam al-Haythami indi na ko ci Majmaa mu ne rijaaluhu siqaat mooy góor yi nekk ci càllale bi lu wér lañu mooy pas càllale bii ñu wax bu imaam Ibn Isxaaq bi mooy dafa ñëw rekk ne nett wax mais mooy càllale bi boo toppee càllale bi mu ne moom imaam al-Haythami góor ñi nekk ci càllale imaam at-Tabarani bi euh, ñu wér lañu mooy ñu dëgër lañu kon kenn ngoo moo tax imaam al-Hafiz ibn Kathir wax ci al wa nihaaya mu ne qultu man nee naa man imaam al-Hafiz ibn Kathir rahmatullah alayhi wa kaana hadha awwala asirin fudi mu ne Abu Wadaa bi mooy premier prisonnier boo xam ne moom lañ libéré comme ni ma ko waxe léegi thumma ba'athat Qurayshun fii fidaa'i asrahum mu ne ginnaaw gi ci la Quraysh nag commencé ah bon li fi mooy ne ñu commencé nag bi Abu al alhamdulilah al-Muttalib ibn Wadaa demee libéré rocceeku dem libéré ji baayam indi ko joxe mille dirham léegi nag waa Quraysh nag commencé di yónnee nag ah ngir daldi libéré ji nga xam ne ñooy prisonniers ya fa des ku nekk rek di yónnee vague bi nag commencé muy vague. de libération yi daal yooyu loolu nag moom la ba léegi imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi li ba léegi mu ne summa ba'athat qurayshun fi fidaa'il usaara mu ne ginnaaw kon abu wadaa quraysh daldi commencé di yónne ngir daldi racheter liberté ñi nga xam ne ñooy seen prisonniers yi mu ne fa qadima mikraz ibn hafs ibn al axyafi fii fidaa'i suhayl ibn amr mu ne ci noonu ci la mikraz ibn hafsin ibn al axyaf fii fidaa suhayl ibn amr ngir daldi ñu libérer ngir racheter li nga xam ne mooy liberté wu a suhayl seydina suhayl ibn amr seydina suhayl ibn amr radiyallahu taala anhu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi kon mu ne wa kaana alladhi asarahu Maalik ibn Duxshum mu ne ki nga xamante ni moo jàppoon Suhayl ibn Amr moo doon Maalik di doomi ak la tuddoon ah bokkoon ci Bani Ghanm ibn Awf ibn Amr ibn Awf al-Ansaari al-Awsi moom nag boroom xam-xam yi rahmatullah yi dañoo wuute ci li nga xam ne mooy euh, ci fan la bokkoon dëgg-dëgg moom Seydina Maalik nu Duxshum ah bokk na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk gëm yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fekk na ghazwatu badrin te mooy ki nga xam ne moo jàppoon prisonnier ki nga xam ne mooy Suhayl ibn Amr radiyallahu anhuma wa ardaahuma ndax wax nañ la Seydina Suhayl mujj dina mujj tuub moom nag fekke na ghazwatu badrin keroog moo jàppoon kon Suhayl ibn Amr bi ñuy libérer prisonniers yi imaam ibn Ishaq ne waa Makka bi nga xam ne ci lañuy ñëw di jënd racheter liberté wu prisonniers yi ginnaaw Abu Wadaa Quraysh commencé tàmbali nag di jënd racheter liberté ñi seen prisonniers yi ci la seydina mikraz ibn hafsin mujj na moom ibn al axyaf daldi ñëw ngir libérer prisonnier wu maalik ibn duxsum bi di suhayl ibn amrin radiyallahu anil jamii moom nag bi nga xamante ne ci la ko jàpp prisonnier nag da kontaanoon imaam ibn isxaaq ne axu bani saalim la di mbokk waa bani saalim ibn awf wax nañ la dañoo wuute moom ci euh, cosaanam am ñu ne min bani ganm ibn awf keroog na bim jàppee suhayl dafa kontaan ndax suhayl kaana min saadati quraysh dafa bokkoon ci sang quraysh yi ba moo tax moom seydinaa maalikum nu duxsum doon wax di sadd ay way naan asartu suhaylan fala abtaghi asiiran bihi min jamiicil umam waxin difu ta'lamu anna alfataa fataaha suhaylun idaa yudallam darabtu bi di shafri xattan sanaa wa akrahtu nafsi ala dil alam mu doon wax moom seydina Maalik ibn Duxshum radiyallahu anhu asartu Suhaylan man de maay ci jàpp prisonnier ki nga xam ne mooy Suhayl ibn Amr falaa abtaghi bihi asiran min jami'il umam duma ko jënd nag du ma sàkku beneen prisonnier wëllif mooy duma ko échanger beneen prisonnier laay ki ma jàpp li naan un gros poisson la c'est un gros poisson laa jàpp mooy ne ki ma jàpp sang dëgg laa jàpp keroog Badr def ko prisonnier moo tax mu ne duma sàkku beneen prisonnier jënd ko ak moom ak lum ñoon ñoon ñu man di doon Suhaylu doy na mu ne wa xindifu ta'lamu anna al-fata fataha Suhaylun idha idha yuzlami wala idha yuzlam wala yuzlam ida yuzlami mu ne wa xindifu loolu ab xabila la ab tribu boo xam ne taalamu tribu boobu xam na këne ki nga xam ne mooy góor dëgg di jeune àgg fi nga xamante ne mooy ak matam ak ñoram fi nit di mate dëgg kooku noonu nit ku mat kooku dëgg mooy ci qualité yum am ak sang gu mu doon waaye xam na ne kooku mooy Suhayl mii booy bu nga xamante ne ci lañuy euh, laaj di sàkku li nga xamante ne ni topp bu ñuy laaj di sàkku ak tooñam waaw ah mu ne darabtu bi di shafri hatta sana wa akrahtu nafsi ala dhil alam mu ne gis nga jaasi ji ma yoroon muy bi di shafri mooy jaasi moom laa dóore keroog xeex bu metti laa xeex Badar ba ba pare fa wa akratu nafsi du ja xeex na ba jaasi ji daldi këllit maa maa daldi malgré lool ma daldi forcer sama bopp sama bakkan forcer sama bopp ci jàpp ki nga xam ne mooy sang wu toll ni su ibn Amr keroog ci ghazwatu Badr di zil ndax dafa amoon euh, moom Seydina Suhayl euh, mooy tuñ wi ci kaw dafa dafa daggoon dafa xaroon dafa xar amoon benn fànt bu nekk ci tuñ wi ci kaw moom lay wax noonu naan zul alam moom Seydina Maalik ibn Duxshum ah way wii nag imaam ibn Hisham nee na wa ba'du ahlil ilmi bi shi'ri yunkiru hadha ash-shi'ra li Malik ibn Dukhshum mu ne nag am na nag ci euh, boroom kii ci boroom xam-xamu poésie yi poésie poésie arabe yoo xam ne ñoom nee nañu non nee nañu way wii Maalik ibnu Duxsum radiyallahu anhu moo ko wax mu ñëw ngir jël si bi mu agsee imaam ibn Isxaaq ne wa haddathani Muhammad ibn Amr ibn Ataa axu bani Aamir ibn Lu'ay anna Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhu qaala li rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam da'nii anzi'u saniyyatay Suhayl ibn Amr mu ne moom imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi mu ne wa haddathanii nettali na ma sama sëriñ di Muhammad ibn Amr ibn Ataa di mbokk waa bani amir ibn lu'ay mu ne seydna umar ibn al-Khattab dane bi aleyhi salaatu bi seydna Mikraz bi Mikraz ñëwee ngir libérer Médina ngir libérer si ki nga xam ne mooy Suhayl ibn Amr jënd racheté ko ci Maalik ibn Duxsum Seydina Umar ibn al-Khattab dana yonent mi alayhi salaatu wasalaam daani yonent mi alayhi salaatu wasalaam maa ngi lay ñaan nga bàyyi ma anzi'a saniyatay Suhayl ibn Amr euh, tee nga maa bàyyi rek ma daldi euh, xëcc rocci mooy buddi buddi ñaari bëñu Suhayl ibn Amr yi may ma rek dama lay ñaan nga may ma mu buddi bëñëm yi ñaari bëñëm yi ndax moom bu ko defee yadla'u lisaan bu ko defee euh, làmmiñ wi di di wadd mooy fi làmmiñ wi mooy bëñ yi téye làmmiñ wi noonu loolu la ne bàyyil moom daal di leen buddi ñaar yooyu bu ko defee làmmiñ wi dal di wadd di génn ñépp di ko gis mu nekk koo xam ne nit lay doon xam nga koo xam nañ ne la tuñ wi kii wi dafa fànt euh, ci kaw dafa fànt mooy tuñ wi euh, dafa dagg noonu mooy noonu la juddoo dafa am fànt ba pare yow bëñ yi nga xam ne yooyu yi ci suuf yi làmmiñ yuy tegu nga judd yooyu bu ko defee làmmiñ yuy génn ne waaw lan moo tax Seydina Omar di wax li mu ne falaa yaquumu aleyka xatiban fi mawtinin abada ba bu ko defee dootul taxawati fenn di fa def discours ay diatribe yu bon di la defal discours yu bon di la saaga yow yonent bi alayhi salaatu wa salaam ndax Seydina Suhayl kaana xatiban min xutabaa'il arab dafa ne woon benn moo discours la manoon c'était un tribun tribun la boo tribun la boo xam ne parolier bu a wax am nga am na nit ñu mel noonu ñoo xam ne fu ñu waxe non manier la langue rek lañ man comme si dañuy njibar nit ñi seen wax moom nag noonu la meloon ku mënoon a def sermon la c'était un grand tribun léegi nag loolu nag da ko utiliser contre yonent bi aleyhi salaatu wa moo tax keroog bi nga xam ne ci la Abu Jahl di wër Quraysh naan leen jóg leen ngeen jëli seen kii bi njëgg mi ndax ñu ngi koy kan loolu dugguñu ci woon waxuñu ko woon mais moom Seydina Suhayl dafaa defoon discours bu graw di ci di ci wax yonent bi alei saatu salaam yoo xam ne yu ñàng la léegi nag Seydina Omar nag looloo tax mu ne gis nga bàyyil sa Suhayl mi ma daal buddi ñaari bëñam li sa bu ko defee làmmiñam wi lang di génn dootul mënatee taxaw fenn après tey di def ay sermon ay discours yu bon yu muy def ci yow yonent mi alayhi salaatu dootul taxawati benn bërëb abadan ba faw di fa defati discours contre yow fa qaala rasulullah yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko laa umathilu bihi fa yumathila allahu bii wa in kuntu nabiyya yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko déedéet ne ko Omar non non déedéet man duma ko def lool ndax buddi ay bëñam loolu mooy loolu loolu garaaw la euh, mooy dafa am l'islam dafa am yoo xam da koy tere mooy rey nit ba pare di ko décapiter comme yooyu gars yi wane ci tele yi di jaay ay na xaw ma man gars yi dañoo dof xaw ma mooy loolu tamit bokk la lay ne gars yooyu xamuñu dara mooy ne amuñu xam-xam gars yi ñuy wane di décapiter ay nit subhaanallah te kat au nom lañ koy def l'islam ni yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax ci wàllu bàyyi ma wa ila qataltum ak rey bu ngeen man a fa ahsinul qitla rafetal leen ni ngeen di rey wa ila dhabaxtum bu ngeen di rendi am xar ab bàyyi ma pour lekk ko na ngeen ko rendir fa ahsinu dhibha na ngeen ko rafetal bu ngeen di xeex na ngeen rafetal ni ngeen di rey nag ngay ñëw décapiter jël ci internet yi site yi kii télé yi di wane non oh, yooyu yooyu subhaanallah léegi ñu ne au de l'islam waaye nag mooy xamuñu dara yonent bi alei saatu salaam ne Seydina Omar non man kii du ma buddi ay bëñam laa umassilu bihi du ma buddi ay bëñam fa yumassilu llahu bi ak tamsil mooy loolu mooy di rey nit wala boog muy dund nga dagg ci moom ay cëram wala am loo wàññi ci moom pas ay dagg karaw non non yooyu di saxaat yooyu taxul ñuy wax comme nga ñëw dagg ay loxoom dagg fii laseere kii baat bi wala loolu noonu la ne man man gis nga dagg bañu da simpi bañu kii duma ko def fa yumasilallaahu bii ndax buur yàlla bu ma ko defee duma ko def buur yàlla def ma noonu ni ma ko def moom wa in kuntu nabiyyan même bu dee ne man yonent la alayhi salaatu wassalaam allahu akbar du ma buddi bëñam buur yàlla di buddi samay bëñ di def di ma def tamsiil même bu dee ne man yonent la alayhi salaatu wassalaam ya subhaanallah laahi noo man àddina bi moo tax moo tax ku xamul wallahi dañuy bi ñuy def mooy lool rek moo tax yenn yi man doon naa ji poser way question naan doon naa ko wax doon ci waxtaan ak euh, suñu sëriñ sëñ Mouhamed Moustapha maa ngi ko naan man affaire yi tubaab yi ñuy wane nii ci télé bi man moom gëwuma ko naan ay gars yi dañuy décapité di ko wala duñ ko wane sax tel dañuy wane rek image mais duñ ko wane mu ngi ci site man moom masuma koo gis te yal na ma yàlla musal may gis yooyu sax gars yi dañuy décapité ay otages yoo xam dañ leen a jàpp wala ay di leen décapité noonu di ko wane ci télé bi di kii voilà man nag dama ko man affaire yi man gëwuma ko man lii man dama ne ko sax gëwuma ko man gëwuma ko ndax man tubaab yi amul dara benn information yu ñuy joxe ci ay jullit man ma koy gëm ndax ñii man wóoluwuma leen mu ne même man noonu laa mu ne man lool laa gëm man lool laa doon wax dama ne woon gëwuma leen ba ñi may gise ay cheikh yoo xam ne ay cheikh yu ñuy wax salafiste yoo xam ne ci pays arabe yi lañ nekk yoo xam ne ñoom en ay cheikh salafiste yoo xam ne ñoom ñoo wane même ñoo wane ay image yoo xam ne dañ ne ñoo ko def di leen dugg di leen di di kaas loolu ñuy def di leen wan ne lii ngeen def sori na li nga xam ne mooy njàngaleen yonent bi alayhi salaatu salaam après man ko mais ndax affaire ma ne ko man li ma jaaxal mooy ne mais xanaa kay gaa yi am nañu xam-xam mu ne gaa yi nag ñi ci bari amuñu xam-xam loolu mooy problème bi mooy affaire bi loolu la xoolal li yonent mi alayhi ko def noonu buddi ay bëñam fa yumassil bi yàlla daal di may def noonu même bu dee ne ah, bi imaam alxaafid ibn bi mu ko ndee ne wa hada mursal xadiis la boo xam ne dafa am rupture bal mu'dal mursal mooy boo xam ne saxaaba bu tudduñu ko mu ne bal li am ba de sax mooy mu'dal la mooy boo xam ne dafa am deux ñu tegaloo mooy sëriñu imaam ibn Sa'd Muhammad ibn Amr ibn sëriñam kooku ñooñ ñor ñaar ñooñ dañoo li nga xam ne euh, mooy ci riwaaye boobu na ko noon imaam ibn Asakir daal dina koy solo ak imaam ibn najjaar jële ko ci xadiisu yaa aisha imaam ibn abi shayba soloo na ko jële ko ci xadiisu ataa ah, imaam alxaafiz ibn xajar nag ca al isaaba dane wa huwa mawsuulun fi lmaxaamiliyaat min tariqi said ibn abi hind inda amra an aisha bihi wa rijaaluhu thiqaat imaam alxaafiz ibn xajar nag ca al isaaba di mbind def ci saxaaba yi moom dane mooy riwaay imam ibn Sa'd bi moom moo dal la mooy dafa am rupture de personnes yu tegaloo yu ñëwul waaye imam al-Hafiz ibn Hajar nee na mu ne moom xadis bi buñ jokkale la ci al-Muhamiliyaat ci yoonu Sa'id ibn Abi Hind jaar ci yoonu Sa'id ibn Abi Hind mu jële ko ci inda Amra ci Amra la jaar di taalibe yaa Aïsha bu mag boobu jigéen la woon mu jële ko ci yaa Aïsha mu ne góor ña fa nekk nag ñu dëgër lañ imaam ibn isxaaq daldi kiy yokk ne waqad balaghani te jote na ma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala li omar fi hada yonent bi aleyhi salaatu wax na seydna omar ne ko bi mu waxee lool ne ko innahu asa an yaquuma maqaaman la tadummo ne ko nag Suhayl mii ngay wax ne nañ buddi ay ki yoon duma ko def ndax bu ma ko ko def yàlla def ma noonu même bu dee yonent la loolu gis ne kon taxriij bi war na doon xalis bu wér la mu ne amaana imaam Ibn Sa'd ne jote na ma këne yonent ma lay saab saab dana Seydina Omar après ne ko amaana gis nga Suhayl mii nii dina taxaw taxawaay boo xamante ne nii yow doo ko ŋàññi bés boobu mooy boo xam ne taxawaay boo xam ne oh di ko faa di di nga kontaan ci moom jour boobu xutba bi mu li muy taxawaay boobu muy taxaw ngir l'islam yow diñ ci kon doo doo doo ko doo ko ŋàññ loolu ah, imaam al Bayhaqi daal dina koy solo ci ad-Dalaa'il jële ko ci yoonu al Xuseyn ibn Muhammad ibn al Xanafiya ah, muy al Xuseyn doomi Muhammad ibn al Xanafiya nekkoon doomi Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahum Euh, boobu mu ne moom mu wax ne Seydina Omar nee na mu indi lool te sanad boobu munqati' la mooy dafa dog euh, te riwaa imaam ibn Sa'd bi wérul mooy dane balaghani jote naa imaam al-Hafiz ibn Kathir mu ne qultu wa hadha huwa al-maqaam alladhi qaamahu Suhayl bi Makka hiina maata rasulullah wartadda man irtadda min al-arab wa najama nifaaqu bil madina wa gayriha fa qaama bi makka fa xataba annaas wa thabbatahum ala diini alxaniif mu ne imaam alxaafis ibn kathir ne euh, lii nag yonent bi alayhi salaatu salaam di wax naan amaana dina taxaw taxawaay boo xam ne de moom Suhayl doo ko ŋàññ mu ne loolu mooy keroog makka bi yonent i alayhi salaatu salaam génnee àddina mooy gaa yu bari dañoo génnaat ci diini ji ci surtout ci kaw kaw yeeg arab yi arab yi yu bari daal génnaat ci diine ji nee na wan a jaman nifaq nag gina fés dina génn biir Medina nag naafiq yi mel ni dañ nee tënkoon bi yonent mi foofu bi mu àddina mel ni dañ leen a tinki leen ci chaîne yi ñu leen ci boobu nag ci la Seydina Suhayl bi daal di jóg def benn discours bu am solo biir Makka ba tax waa Makka desloo leen ci diine ji boobu la leen doon wax ne leen nag wan waa Makka bu leen nekk ñoo xam ne yéenay njëkk mujjee dugg ci l'islam ba pare njëkk cee génnaat <laughs> ndax ñoom heure biñ dugg ci l'islam ay mooy booy fatxu Makka fatxu Makka lañ dugg ci l'islam huitième année bi ci dixième année bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àddina yéen lii tendance bi xew ñépp di génn ci diine ji ñu bari bokk ci kaw kaw yeeg ngeen dégg autour nit ñi di naan génn nañ ci diine ji ngan la waay yéen waa Makka bu leen def ni ñooñu dëgëral leen ba gaa yi daal di des defuñ suivre li nga xam ne moom moo nekkoon tendance temps yooyu loolu incha allah bu ñu agsee ci yooyu dinañ ci gën ñëw incha allah loolu mooy fin siira bi kon Maalik ibnu Duxshum radiyallahu taala anhu wa ardaa imaam ibnu Isxaaq ne falamma qaawalahum fiihi Mikraz wantaha ilaa ridaahum bi nga xam ne nag ci la Mikraz daal di ñëwee ngir libérer kan Suhayl ibnu Amr wax ak ñoom xaalu ñu ne ko haatil ladhi lana ñu waxante ba dëppoo ci ñaata la ñuy fay la ñuy racheter liberté ki nga xam ne mooy ma Suhayl ibn Amr ah ñu ne ko léegi indil li ñu yore indil léegi somme ñu bàyyi ko moom xaala mu ne mikras na ij'alu rijli makaana rijla wa xallu sabilahu hatta yab'atha ilaykum bi fidaa'i fa xalloo sabila Suhayb wa xabasoo Mikraz makaanahu indahum léegi Mikraz nag yorul xaalis xam nga lii la waa Quraysh bañ moo taxoon ñu ne woon bu kenn njëkkante mais comme que al-Muttalib ibn Wadaa moom dem na liberté baayam gaa yi topp ci di dem Mikraz ñëw foogu woon ne sax indi na dara ndax Suhayl kilifa la woon boroom alal la woon mu ñëw wax ak ñoom ba pare léegi nag ñu ne ko indi léegi indi som mu ne léegi man bo yoruma som bi léegi ni ngeen di def man jël leen ma prisonnier à la place de Suhayl te ngeen bàyyi ko mu dem jël leen ma prisonnier ngeen bàyyi ko mu dem bu demee Makka dina leen yónnee li nga xam ne mooy li ñu d'accord que ne loolu la lay racheter liberté am gaa yi bàyyi Suhayl na ko ah, léegi yow kon demal Mikraz yow kon nag ca moom ñu yeew ko mu nekk foofu palaasam ah mu daldi ci noonu ci lañu libéré ki nga xam ne mooy Suhayl ibn Amr te ki ko moomoon kon di Malik ibn Dukhshum moom nag Seydina Malik ibn Dukhshum ah moom la bi ñuy gis tarjama seydina abdullah ibn ummi maktum moom la non non non itbaan ibn malik bi ñuy gis tarjama itbaan ibn malik moom lañ radiyallahu anhu moom lañ gisoon ne moom la gaay doon tuumaalu naafiq ba ñëwee ne yonent moom ba mu ñëwee ne yonent ma lay saat saat man am kartu basar yi man itbaan ibn malik sama bëgg kat dafa commencé di naqari damaa bëgg nga ñëw sama kër jullil ma benn bërëb boo xam ne dama koy jàppe njullikaay di fa jullee yonent ma saa saam nee na mu ñëw fa Seydina Abu Bakar après saxaaba yi ba foofu walla gaa yi seen quartier gaa yi ñëw ñu jekki ñu ne mais ñu am ko ñu seetlu ne mais ana Maalik ibn Duxsum am ku ne moom naafiq la day jàppale naafiq yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne déedéet alaysa yushhidu annahu laa ilaha illa ne mais moom xanaa du seede ne amul benn buur ku dul yàlla lañ war a jaamu te yabtaghi bihi wajha Allah te loolu noonu defu ko pour kenn ah. moom dafa seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla di ci sàkku li nga xam ne mooy ngërëmal yàlla dëgg-dëgg gis kon apparence day waxoon nañ foofa que ne apparence léeg-léeg dalay nax moo tax naafiq kenn du tëb naan naafiq kii diw naafiq la xanaa déggoo ko li muy wax même li muy wax manoo ci basé wu ne waa ji naafiq la man nga ne nag kàddu gi kàddu gii moom kàddu naafiq la ak waa ji naafiq la loolu wute na kenn wax nga ne wax jii de waxu kéeféer la ak waa ji yéeféer la wute na ndax jullit dina man na wax kàddu goo xam ne kàddu yéef waxu yéeféer a koy wax mais moom ci boppam jullit la alors que kii sax sori na loolu moo tax yeneen ma lay saar saar ne leen déedéet bu leen wax loolu ci seen bokk waxoon nañ ne gis nga kilifa bu newee fenn ñuy commencer di wax ci diw dafa war a indiwaat débat recadrer waat gaa yi ngir ñuy wax seen diggante lu rafet comme yeneen ma lay saar def ba nit ñuy wax lool ne leen bu leen wax lool ci seen bokk kooku xanaa seedawul que amul na benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko dul yàlla te da ci sàkk ki nga xam ne mooy gërëmal boroom bi te moom shahida badran te buñ ñëwee ci fadailu ahli badr li yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon que buur yàlla xool na waxoon ko Seydina Omar mu ngi ci saxiix xadiis bo xool na xol waa badar gëna yéen def leen lu leen neex man jéggal naa leen ko kay sori na naafiq muy maalikum nu duxshum bii euh, moom sori na nekk naafiq comme la ko ñooñu doon ki yonent bi alayhi salaatu salaam daal di leen Euh, reca recadré waat euh, imaam Ibn al-Kalbi di doomi al-Kalbi euh, bi doomam ji waxoon nañ la saduq la moom dane yonent bi aleyhi salaatu moom la yónnoon ak Ma'n ibn Adi ngir ñu dem daal di taali li nga xam ne mooy masjidu Diraar muy jàkk ju bon joo jële naafiq yi tabaxoon Medina ngir concurrence jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu salaam ak di fa teg seeni li nga xamante ne nii mooy euh, <coughs> seeni plan contre l'islam jàkk jooju suuratu euh, kii di wax taw ba la masjidun boobu noonu bi mu waxee lool fi muy waxe ba après la masjidun ussisa la taqwa bi muy wax jàkkaay diraab jooju mu ne laa taxum fii abada bu fa taxaw jàkka jooju noonu naafiq yi buñ ci accès insha allah dinañ ko dinañ ko gën a nee nañu Ibn al-Kalbi nee na moom Maalik ibn Duxsum di la yonente mi alei saatu salaam yóndoon ñu daal di dem taali jàkka jooju ndax yonente ko mujjoona euh, tàllu euh, moom Maalik ibn Duxsum moom bu la yónni woon ak Seydina ki nga xam ne mooy man ibn Adi radiyallahu taala anil jamii kon gis nañ ne bokk na ci waa Badrin moom Seydina Malik ibn Duxshum kon radiyallahu taala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa waa kon nag tey dañu yem foofu eh, ci jotaay bii di ñëw insha allah ñu daldi gis keneen ñeneen ñoo xam ne ñoom lañ libéré gis nañ Suhayl ibn Amr niñ ko libéré te ki ko libéré ci di Mikraz ibn Hafs waaye dafa jël place am nekk prisonnier après mu yónnee alal yi ñu ko war a libéré ñu daldi koy bàyyi ci jotaay bii di ñëw ñu xool yeneen sooru ñeneen prisonniers yi naka la demee